a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu alimaamu alxaafidu abu mohammad abdulgani ibnu abdilwaxid ibn ali ibn surur almaqdisiyu raximahu llahu taala fi kitaabihi cumdatu alaxkaam min kalaami xayri alanaam alayhi salaatu wassalaam fi kitaabi salaa fi baabu tashahhud an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yad'u allahumma inni a'uudu bika min adhaabil qabr wa min adhaabin naar wa min fitnatil mahyaa wal mamaat wa min fitnati almasiixi dajjaal wa fi lafdin li muslim rahimahullah idaa tashahhada ahadukum falyasta'iz billaahi min arbac yaquul allahumma inni acuudu bika min cadaabi jahannam summa dakara naxwahu kon alimaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid almaqdisiyu rahimahullahu taala muy wax ci kon baabu tashahhud bunt bi nga xam ne ci kitaabu salaat téeréb julli moom la defoon ci li nga xamante ne nii mooy di taaya li nga xam ne dañ koo tudd noonee ndax seede ya nga xam ne moom la jaam bi di wax ca biir ko gisoon nañu ko léegi nag ñu war a jël li nga xam ne gisoon nañ ci quelques xadis gisoon nañ ci li nga xamante ne ni mooy ñetti xadis ñu wala jàll nag ci xadis bi nga xam ne moo ci tegu di xadis cent vingt-sept di hadith numéro cent vingt 127 moom la ñu war a gis muy téeméer bi ak ñaar fukk ak juróom-ñaar mu ne an Abi Hurayra mu ngi jële ci saxaabi bi nga xam ne mooy Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala neena kaana nekkoon na rasulullah ndawal yàlla le sallallahu alayhi wa sallam doon ñaan di ñaan di wax ci ay ñaanam naan lan allahumma e yow sama inni man de rasulullah sallallahu alayhi wa a'udhu bika min adhabil qabr maa ngi lay muslu di muslu ñëw ci yow di muslu min adhabil qabr ngir nga musal ma ci mbugalum bàmmeel wa min adhabin nar nga musal ma it ci li nga xam ne mooy ah mbugalum safara wa min fitnatil mahya di ñëw it ngir nga musal ma ci fitna yi nga xam ne fitnaay dund gii la fitnaay ñàkk gëm yàlla fitnaay yuy ñëw di rëngi rëngee ngëm yàlla ak aji ngëm ji ba man na ko dugal ci ay teeni alkande wal mamat waaye it maa ngi lay mus maa ngi ñëw ci yow ngir nga musal ma ci fitnaay jamono nit ko buy génn àddina jamonoy faatu nga xamante ne nii foofu yu garaaway xew nga xam ne iblis day mobiliser lépp lépp lu mu am ngir moom kii bu mu rëcc na fexe bokk gaa yi fexe leen sama taalibe yi moom al moom iblis mu yées mi na ngeen fexe kii ba na bokk ak nga xam ne ñooy bokk dëkk ëllëg mooy na yàqule voilà kon nag mu ngi noonu le kon wal mamat wa min fitnati waaye borom bi tabaraka wa la ba léegi maa ngi lay ñaan ngir ñëw ci yow di muslu ngir nga musal ma ci fitnaal almasihi dajjal ki nga xam ne mooy almasih nga xam ne moom dañoo ëf dañoo far bët bi at dajjaalu ta nekk ki nga xamante ne nii mooy kàcckat bu mag par eux le grand imposteur waxkatu bu amul lu mag li nga xamante ne nii moom lañ xam muy almasiixu dajjaal l'antéchrist lañ ko xame nga xamante ne nii moom moom ak ayam ak yu yéesam moom leer na mu ne wa fii lafdin li muslim nekk na ci ak kàddu ci hadis bi boo xam ne al imaamu muslim rahimahullah moom moo ko moo dana foofu foofu saydna abu hurayra dane yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na ida tashahhada ahadukum ida tashahada bu daal di nekkee di di di def tashahhud di def taaya ahadukum kenn ci yéen falyasta'id billahi na sàkku ci borom bi tabaraka wa taala mu musal ko min arba ci ñeent yi ci ñeent yaqulu na wax ne bu boobaa na wax ne allahumma e yow borom inni man de a'udhu bika min adhabil qabr maa ngi lay muslu ci li nga xam ne alhamdulilah mooy mbugalum bàmmeel léegi léegi nag mu ne al imaam Abdul Ghani mu def ñetti point mooy yoo xamante ne àggalewul xadiis bi ndax moom la tudd léegi summa ginnaaw gi zakara mu tudd moom seydina Abu Hurayra ci version bii bu imaamu Muslim bi rahimahullah ndax wax lu mel ni li ñu jóge léegi nooy di muslu ci mbugalum bàmmeel bàmmeel waaye di muslu ci li nga xamante ne nii mooy mbugalu safara di muslu ci mbugalu li nga xamam ci fitnaay al mahya wal mooy faatu ak fitnaay dee ak di ñeenteel mooy fitnatul masiixi dajjal muy fitnaay al masiix ad dajjal l'antéchrist kon mu ngi noonu le mu naan imaam Abdul Ghani ibnu Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullahu taala muy wax ci xadis bi ci tegu di xadis 128 di téeméer bi ak ñaar fukk ak juróom-ñett mu ne an Abdillahi ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu taala anhuma an Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu annahu qaala annahu qaala li rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam allimnii du'aa'an ad'uu bihi fii salaatii qaal sallallahu alayhi wa sallam qul allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasiira wala yaghfiru dunuuba illaa ant faghfir lii maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafuurur rahiim kon al imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid al-Maqdisi rahimahullahu taala mu ne an Abdillahi mu ngi jële ci saxaaba bi ñu naan Abdullah ibni Amr di doomi Amr ibn al-Aas di Amr boobu di doomi Yàlla ki nga xamante ne nii mooy al-Aas dañuy wax Abdallah ibn Amr Amr ibn al-Aas dañuy wax Amr ibn al-Aas yi mooy al-Aas ibn Wa'il as-Sahmi mi nga xam ne bokkoon na ci kilifaay Quraysh nga xam ne ñoo bokkoon ni gine yées ci lislaam moom moo jur nag ki nga xam ne mooy Amr ibn al-As Amr ibn al-As moo jur Abdallah bi radiyallahu anhuma ñoom ñaar moom Amr ak doom ji Seydina Amr ak Abdallah ñoom ñaar de ay ay ay saxaaba lañ mais léegi nag doom jooju nag di Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma moo jële an Abi Bakr as-Siddiq moo jële ci kilifaay saxaaba yi nekk Seydina Abu Bakr as-siddiq ki nga xamante ne mooy ki dëggul te moo dëggu mooy ki dëggu <coughs> radiyallahu anhu annahu qaala neena qaala li ra moom annahu qaala li rasulillah moom Seydina Siddiq di Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu nee na moo ko nettali ne ko damaa wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko allimni mooy da ko ne jàngal ma allimni jàngal ma ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam du'a an ñaan boo xam ne ad'u bihi fi salaati moom laay ñaan ci samay julli walla bu may julli ba koy ñaan qaal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko qul waxal allahumma i yow sama borom inni man de zalamtu nafsi dama tooñ sama bopp zulman kathira tooñ goo xam ne bu baree baree bari la wala yaghfiru dhunub te nag du jéggale bàkkaar yi illaa anta ku dul yow boroom bi azza wa jal faghfir lii kon nag yal nag ma jéggal man sa njaam si maghfiratam jéggal joo xam ne min indik fi jaw lay xam warhamni te yal nag ma yërëm innaka dëgg-dëgg yow boroom bi tabaraka wa taala anta yow de alghafuur yaay aji jéggalaa koon arrahiim yaay aji yaatu ak yërmande kon al imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid al-Maqdisi rahimahullahu taala mu jàll ci xadis bi nga xam ne moo ci tegu di 129 di téeméer bi ak ñaar fukk ak juróom-ñeent mu ne an Aishata radiyallahu taala anha annaha qaalat maa salla an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam salaatan ba'da an unzilat alayhi idaa jaa nasrullahi wal fath illaa yaquulu fiihaa subhaanaka allahumma rabbanaa wa bihamdik allahumma ighfir lii wa fii lafz kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yukthiru an yaquula fii rukuu'ihi wa sujuudihi subhaanaka allahumma rabbanaa wa bihamdik allahumma ighfir lii kon al imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid ibnu Abdil Wahid al Maqdisi rahimahullah muy indi xadiis bi mujj ci baabu tashahhud ci buntu bi mooy xadiis bi ci mujj mooy bu 129 bi mu ne an Aysata mu ngi jële ci suñu yaay di Aysa radiyallahu anha annaha qaalat nee na maa salla nabiyu sallallahu alayhi wa sallam mu ne maa salla masula julli annabiyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam salaatan benn julli baada an unzilat ginnaaw bi nga xam ne la ñu wàcce alayhi ci moom la ñu wàcce ci moom alquraan benn saar muy idaa jaa nasrullahi wal fath nee na ba aw bañ ko wàccee ci moom ida jaa saabul bu dikkee nag nasrullahi ndimbalal yàlla li wal fatu ak ubbeegu réy gi mu ne saar boobu bi mu biñ ko wàccee ci moom ba léegi yonent bi alayhi salaatu wassalaam masula julli benn julli illaa yaquula fi illaa yaquulu fiha lu dul ne dina wax ca biir julli ja dina ca wax ne subhaanaka gàcc nga laa maayow borom bi li nga xamante ne taqul luñ koy dindil subhaanaka gàcc ngaalaama moom di féey ci ay géejam allahumma e yow sama boroom rabbana li nga xam ne yow yow de allahumma rabbana nekk suñu boroom nekk ki ñu yar ki ñuy dundal nekk suñu sang wa bihamdika te tamit di jaar ci li nga xamante ne mooy di la sant allahumma e yow suñu boroom yow boroom bi tabaaraka wa taala ighfir lii yàlla nag ma jéggal mu ne wa fii lafz nekk na al imaam Abdul Ghani al Maqdisi rahimahullah mu ne am na ci beneen kaddu ci xadis bii nii beneen expression foo xam ne sayyidatu Aisha radiyallahu anha dane kaana rasulullah dane yonent bi de sal dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama de nekkoon na yukthiru doon baril ay yaquula muy wax fii ruku'ihi ci ruku'am yi bu masoon a ruku' wa sujudihi ak ci sujudam yi ak bari woon li muy wax la subhaanaka allahum subhaanaka woonaa sa gàcc ngaalaamaa borom bi woonaa sa borom sa sellaay borom bi sa sellaay gi nga xam ne amul lees lay dindil amul lu luñ lay taqal lu talu la taq bañ koy dindi allahumma di fee ci say géej allahumma e sama borom aley eh allah rabbana yow mi nga xam ne yaay suñu borom wa bihamdika di jaar ci li nga xamante ne mooy di la sant ci ca cant di jaar te tamit di la sant de allahumma i yow suñu borom igfir lii yal nag ma jéggal man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam léegi nag al imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid al Maqdisi rahimahullah mu jàll ci beneen bunt bi nga xam ne ba léegi ñu ngi ci kitaabu salaa téereb julli baabul witr léegi mooy baabu buntu al witr buntu bi nga xam ne moom la def ci wàllu witar nga xamante ne mooy julli ju tóol joo jëlee léegi nag nga xam ne naafile lay doon lii nag ci version yi ñu ci yor mooy numéro buntu numéro deux mooy buntu bi nga xamante ne nii ñaar fukk bi ak ñaar ci buntu bi léegi nag muy nga xam ne mooy xadis cent trente di téeméer ak fanweer mu ne al imaam Abdul Ghani rahimahullah mu ne an Abdillah ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qaal sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ala al-minbar maa tara fi salaatil layl qaala sallallahu alayhi wa sallam mathnaa mathnaa fa idaa xashiya subha sallaa waaxida fa awtarat lahu maa sallaa wa annahu kaana yaquul sallallahu alayhi wa sallam ij'aluu aaxira salaatikum bil-layli witraa kon al imaamu Abdul Ghani rahimahu llahu ta'aala mu ne an abdillah ibni omara mu ngi jële ci abdallah di doomi omar radiyallahu anhuma annahu qaal kene neena sa ala daal dinay laaj rajulun nabi benn góor benn waay dafa laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk waaja ba mu koy laaj alal bari mu nga woon ca jàkkaam ja moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekk ci minbar bi ca la ne woon waaji nag di ko laaj radiyallahu anhu ne ko maa tara fi salaatin lay ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo loo gis ci julli guddi mooy noo ko gisee daal ak nan daal nga may conseiller nan daal nga gis nan lañ koy defee qaal yonent bi alayhi salaatu wassalaam tontu ko ne ko mathna mathna mooy ñaar ñaar da ngay julli par ñaar ñaar ñaar di julli ñaar ñaar fa ida xashiya subh waa ji nag bu dee dafa ragal ah ne léegi fajar gi mooy jullit suba jot ah léegi fajar gi xar mooy julli suba jot salla waahida mu daal di julli benn rakka boo xamante ne nii moom day tóol mooy nekk li nga xam ne mooy wita bu ko defee fa aw tarat lahu rakka boo bële nekk li nga xam ne moo koy tóolal lahu ñeel aji julli gi maa salla li nga xam ne moom la julli boobu ba léegi moom la doon naafila wa annahu sayyidina wa mawlana ibnu umar radiyallahu anhuma mu ne te yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam kaana yaqul nekkoon na doon wax naan ij'alu aaxira salaatikum ij'alu def leen aaxira salaatikum si leen mujjug julli bien seen mujj julli yi li ci mujj na ngeen ko def bil layli mooy seen julli guddi yi seen naafilay guddi yi def leen ba cay mujj witraa mu nekk loo xam ne day tóol kon al imaam abdul ghani ibnu abdil wahid almaqdisi rahimahullahu taala muy wax ci xadiisu téeméer bi ak fanweer ak benn di 131 ci buntu bi baabul witr mu ne an aishata radiyallahu taala anha annaha qaalat min kulli layli qad awtara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min awwalil layli wa awsatihi wa aaxirihi fantahaa witruhu ila sahar kon alimaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid rahimahullah mu ne an Aysata titi xadiis bi mu ngi koy jëlee ci suñu yaay Aysa radiyallahu anha annaha qaalat nee na min kulli layl ci bépp rek ci guddi gi xat dëgg-dëgg aw tara daal dina ci defal def witar julli ci witar rasulullahi toolal julleem yam doon def naafile mi def witar kan moo ko def rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam léegi nag muy leeral loolu le mun la ci guddi gi mu ne min awwalil layl yonent bi alayhi salaatu wassalaam daana ah mas witar ci njaal deenu guddi gi mooy jeexal jullee ni ci njaal bi yéen guddi gi daal di witar ndax witar comme que gis nañ xadis bi ñu génn la ne woon def leen si li mujj ci seen julli yi witar kon mu ne sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne nag ci guddi yépp heure moment guddi wax kuy guddi yépp yonent bi alayhi salaatu salaam witar na ci léegi nag muy leelar loolu min awwalil layl ci njaal beenu guddi gi wa awsati ak tamit ci digg guddi gi tamit mas na cee witar wa aaxiri ak ci jeexitalu guddi gi mas na cee witar fantaha mujj gi nag li nga xam ne noonu la mujj te lool moo mujj nekk li nga xam ne moom la saxoo moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam te moom la jeexale ak dundam mooy fantaha witru mu jeexe nag ya nga xamante ne mooy witar yam doon def ah julli joo jële nga xam ne di ko naafile guddi ya mu doon jeexal di ca witar ila saxar ca jël mooy finalement ca njël fala doon witare kon nag loolu mooy xadis boobu ñu jàll ci xadis bi nga xam ne moo mujj ci buntu bi di baabul wit al imaamu abdul ghani ibn abdul wahid al-Maqdisi rahimahullah mu wax ci xadiisu 132 numéro 132 di téeméer ak fanweer ak ñaar mu ne ana Aisha radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yusalli min al-layli salaasa salaasa asharata rak'a salaasa asharata rak'a yuutiru min daalika bi xamsin laa yajlisu fi shay'in illaa fi aaxiriha kon alimaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullah mu ne an Aysata mu ngi jële ci suñu yaay Aysa radiyallahu anha annaha qaalat neena kaana nekkoon na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yusalli doon julli min al-layli talaata asharata rak'a doon julli ci guddi mooy li nga xam ne ci la moom la doon naafila di ko julli mooy doonu loon mooy li mu doon julli lenn la salaasa ñett asharata fukk rakan ay rakan mooy fukk ak ñetti rakk la yonent mi alayhi salaatu wassalaam doon naafila doon julli guddi yuutiru min min daalika doon na nag witar def julli ju tóol min daalika ci ci lii ma leen wax ci fukk ñetti ñett xam bi xamsin ci juróom mooy juróomi ràkka yoo xam ne moom da leen di boole di leen julli moom lay mujjee laa yajlisu du toog fii shay'in ci benn nag ci juróomi ràkka yu mujj yooyu du ci toog ci benn illaa fii aaxiriha lu dul ba ca mujj di juróomeel ba ca lay toog mu nekk witaram kon day enchaîner dara wax mooy fukk ñetti ràkka la ah fukk ñetti rakka yoo xamante ni ah xam nga gisoon nañ ci hadis bale kële doon ko laaj mu ne ko mas naa mas naa waaye fii sayyidatu Aisha radiyallahu anha di ñu leeral que ne yu la euh, yuutiru min zalika bi xams juróom-ñetti rakka yoo yële da ci doon witar ci juróom yoo xam ne da leen di julli laa yegg gisu bu leen di julli nag du toog diggante ñaari du julli ñaari rakka toog déedéet day continuer julli benn rakka julliwaat beneen rakka julli muy ñaar julliwaat ñetteelu rakka julliwaat ñeenteelu rakka julliwaat juróomeelu rakka cinquième rakka léegi nag foofu lay toog daal di sëlmal mooy mu mat cinq loolu lay wax ne laa yëg li su doonu loon toog fii shay'in ci benn hein